fi lbab athalathumia wa xamsatun wa xamsuun baabu tahrimi bay'i lxaadiri lilbaadi wa talaqqi rukbaan walbay'i ala bay'i axiihi walxitbati ala xitbatihi illaa an ya'dana aw yarudd walillahi alhamdu walillahi alhamdu walminna aw an aw yurad aw yurad waaw ah. yurad te yaruddu mooy mu delloo waaw lan na nekk ñaar yëpp yurad ñu delloo ko dañ koo nangul wala moom yaruddu moo delloo moom ci quoi <laughs> mu ne chapitre trois cent cinquante cinq kon ci suñu détail bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent quarante non cinquante quatre baabu tahrimi ihdaadil mar'ati Euh, ala mayitin fawqa thalathati ayyam fawqa thalathati ayyam ba ni mu jeexe illaa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 'asharata ayyam mu andi woon hadith 1774 mu woon Zaynab binti Abi Salamata radiyallahu anhuma annaha qaalat daxaltu ala ummi habibata radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam hiina tuwuffiya abuha abu sufyan ibnu harbin radiyallahu anhu tey ñu war a jël beneen ci mbir yi nga xam ne dañ koy aay ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiya anha muy chapitre trois cent cinquante cinq al imaamu nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal bay'il haadiri lil baad xaraamal bu ñu xaraamal ki nga xamante ne xaadir mooy koo xamante ne ci dëkk bi la dëkk c'est un cit c'est un citadin mooy saakinul xadar alxadar mooy ville bi <laughs> léegi moom muy jaayal lil baadi ki nga xamante ne nii ci baadi gi la ab bédouin la waaw ab kaw kaw ab campagnard bu jógee ca campagne ba comme ñu ne kii de daa jóge ca dëkkam ba ca région Thiès ci village ya fa ne wala Diourbel wala maatam walla fu ko neex léegi nag di ñëw biir Ndakaaru marché bee nga xamante ne moo nekk foor a <laughs> waaw ngir jaay fi ay nag wala ngir jaay fi ay xar fee fi nga xamante ne mooy daral mi nekk Pikine jaay yooyu daal ci marché yi ak marché yi luuma yi waaw wala koo xamante ne nii <laughs> nappe na ay jënam ca ne na koy indi marché poisson bu Pikine ngir daal di koy jaay léegi nag wat leneen ak leneen ah waaw <laughs> yooyu ak xaram yeeg bëyam yi di ñëw ci ci goxu Jurbel biir Jurbel ci àll bi di ñëw nag Jurbel ville waaw fi nga xamante ne ni jaarim ngir jaay ci marché bi am léegi loolu nag mooy yëpp nga dem Kolda ci àllu Kolda bi après nga ñëw Kolda ville waaw wala Ségi Ségicoor nga jóge ci àll yi foofu war a ñëw nag biir Ségicoor ci Ziguinchor ville ah capitale bi nga ñëw nag bëgg faa jaay. léegi nag waa ji mu ñëwee di jaay ci am ku ko xar ca mbedd ma laata muy agsi ca àll ba te buntu dëkk ba nga xam ne moom ci dëkk bi moom il est un ségg ci roi xaw ma nuñ koy waxee <laughs> waaw Ziguinchor la dëkk fii ci centre bi yëg ne gars yi ñu ngay jóge ca biir àllu Bignona ba wala Bignona ville ah ñuy marché bu mag bi gars yi dab. waa kaw gi jóge ci kaw gi di indi seeni marchandise ngir daal di koy jënd ci ñoom après bu ko defee moom nag mu wéetoo ko waa marché bi nag bu ñëwee nag xam nga ne du ko jaayee mukk la mu ko jënd ci waajale yonent way saasaam terol tahrim xaraamat imaamu Nawawi dana xaraam dinañ gis ci biir masala yi que ne non du ijmaa le fait que dafa xaraam am na boroom xam-xam yeneen bon même bu dee bariwul ñu wax ne loolu bon gisuñ ci lu xaraam quoi <laughs> waaye li gën a dëgër insha allah mooy lii xadiis bi ndax xadiis yi koy wane kon buntu tahrimi xaraam bay'il xaadiri mooy ki nga xam ne ci dëkk bi ci ville bi la dëkk di jaayaw lil baadi wala mu ne waa may ma ne da koy ñëw ne ko bàyyil ma jaayal la <laughs> non sawaay kar leen ci biti ñu indi seen marchandise yi laata ñuy agsi mu daal di koy jël waaw loolu nag moom ñu def ko ci ay bato jële ko Casamance wala feneen di ko ni marché wu poisson waaw wala bu dee côté jën la wala piir yi wala yi nga xam ne mooy diw ñor yeeg ñoom ñooñoog ñoom dar kese yeeg yow nga dem ca port ba laata waa ji agsi ci marché te moom ci marché bi la ko bëggee di nga kar ko foofu nag daal di jënd ñu fii taag seegul ci marché bi wala nga ne ko baal ma la waaw bàyyi ma jaayal la bàyyil soit nga jënd ko ngir ñëwaat jaay ko wala nga ñëw na ko bàyyil ma jaayal la saay saay bàyyil ma jaayal la yow xamoo ni mu demee fii dëkk bi xamoo ni mu demee damay ragal boo fi ñëwee di jaay ñii bàyyil man ma jaayal la man ma xam marché bi loolu la yonent wari saa saa bi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw bàyyil daw naa sa yarzuqu llahu ba'dahu min ba'd la saa sax bàyyi leen nit ñi yàlla di wërsëgal ñenn ñi ci ñeneen ñi waaw moo tax yii ku dugg ci commerce yii yëpp ko war a xam c'est pas que ça marche non gars kay yoo non man kay saa gars yi saa pël yi léegi ñu ñëw non ñoom kay saa yi non dañuy dajale meew mi mais bu ñuy ñëw dañ ma koy wax dama naan leen loolu nag. ak nga ne leen jaar leen fii mooy nga tegg nga nga loo attention ah nga toog sa kër wala sa sa kër ne leen bu leen jaar ci marché bi yéen direct ñëw leen sama kër bu leen jaar ci marché bi ngeen bàyyil ma marchandise bi ma jaay leen wala ngeen jaay ma ko waaw xam nga koo wute nag ki dem ca àll ba jëndi du loolu lañ tere de dem foofu ca village jëndi koo kenn terewul mais yow waa village ba jóge ceen village bëgg ñëw ci marché bi ngir jaay nga góorule <laughs> ci yoon bi <laughs> jënd ko ci ñoom denn wala nga ne leen bàyyi leen ma jaay leen ndax bu boobaa bu nee bàyyi leen ma jaay leen bu ñëwee moom di ko jaayaat bu gaa yi fukk lañ doon jaay moom day jaay ay fukk ak juróom ak nàngam ngir moom am lu ci am bu ko defee mooy lan mooy waa marché bi naroon nañ ko amee juróom wala fukk. moom moo tax gaa di ko jënd fukk juróom waaw kon baa baabu bunt taxriimi xaraamalu bayee alxaadiri ki nga xam ne ci dëkk bi ci citadin la lil baadi di jaayal campagnard ah non non ah. <laughs> paysan bi jóge ne le guub li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy toolu toolu toolu basin bi wala toolu dugubam bi wala gerteem bi mu ko déqee walla xaalam yi di ko jaay si wala pataas yi wala ñoom pomme de terre ñoom pompiteer ak ñoom kamaate yow nga góolu leen sa laata ñuy agsi wala salaat si waaw <laughs> waaw <laughs> salaat sa ñu jëlee sa mbokki kër xaar nga karleen laata ñuy ñëw di jaay si ci biir marché Thiès bi nga karleen <laughs> daal di koy kóolu après nag daal di koy jënd ci ñoom wala nga ne bàyyi leen ma jaay leen loolu la yeneen saa sam ne xaraamal baabu tahriimi loolu la naan daa xaram <laughs> ñëwaguñ ci xadiis yi xaraamal bayal xaawi jaayut ki nga xam ne mooy citadin bi lii baad yi ngir ki nga xam ne kaw kaw la waaye it xam nga kook mooy lii da koy jaayal dana ko bàyyil ma jaayal la te ñëpp xam nañ liñ ci jullu waaw ñëpp xam nañ liñ ci jullu mooy bu ñëwee moom <laughs> non bu ñëwee de façon benn affaire waa jibu bu ñëwee du ko jaayee même loolu mooy moom da ciy fexe am dara waaw moo da ciy fexe daal di am dara waaw waaw waaw da ciy bëgg am dara léegi nag mu des mu ne watala xirukbaan ak bunt bii di wax xaraamu tahrimi bay xaadiri lil baadi wa tahrimi tala xirukbaan mooy xaraam nga góoru ji mooy loolu daje convois yi nga xam ne ñoo jóge ci village yi di indi marchandise mi ci ville mi ngir jaay ko nga góolu leen ci yoon bi dab leen sa yoon wa daal di nga jënd lépp ci ñoom léegi nag ñëw nag jënd ko am gros boo ñëwee nag ni détaillé ci marché bi daal di gor waa marché bi ak waa dëkk bi <laughs> waaw daal di leen gor ndax gars lañ ko bëggoon a jaay bu ñu ñëwoon ñoom doon nañ ci gis seen bopp ñoom itam ñi koy jaay gis ci seen bopp mais yow bi mu ko nee capté bi nga ñëwee daal di dóor dóor prix yi kay waaw loolu benn affaire na wal bay' ala bay' axi beneen loo xam ne tamit bunt bii dama koo samp man imaamu Nawawi wane ne ci toolu ni ñu sell ñi radiyallahu anhu wardaam lii dañu ko faa tere mooy lam mooy <laughs> wal bay' ala bay' axi côté bii gisoon nañ ko gisoon nañ xadiisu Seydina Abu Hurayra ba euh, la tanaajashu mooy bi muy wax noonu xadiis boobu gisoon nañ ko fii foog naa moo doon cinq cent euh, cinq cent soixante dix hein cinq cent euh, euh, foog naa foofu lañ ko gisoon xadiis boobu ay laa tanaajashu waaw waaw gisoon nañ ko deux cent trente cinq laa taxaasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bay'in ba mu ngo hadis deux cent trente-cinq lañ ko gisoon waaw côté bii gisoon romboon moom romboon na bon amaana dees na ci laalaat asluf ngir daal di euh, euh, tànga euh, yeesalaat ñu ñu ñu bàyyiwaat ci xel waaye loolu romboon na baabu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim chapitre 27 foofu gisoon nañ ko hadith 235 ci côté mooy di jaay ci sa jaayum bokk loolu gisoon nañ ko mu ngi fii wal bay waaye xaraam bu mu xaraam di jaay ala bay ak yi ci sa jaayum frère bokk waaw sa mbokk mi daa ñëw waxaaleeg monsieur X daa waxaaleeg monsieur Y règle monsieur Y règle fii ci marché caaroy géej la yor place wala fee ci Sandaga wala fi nga xamante ne mooy marché xombol bi wala Touba Toul marché samedi Touba Toul bi ci la ñëw foofu la yor di jaayee xar wala lu ko naw lu ko soob monsieur Z ñëw ne monsieur X waaye sa xar nii moom loo koy jaayee waaye monsieur X ne ko waaw man nag moom cinquante mille. ne ko ah cinquante mille yow itam tamit ah cinquante mille tamit ah mais doo ko wàññi mu ne ko doo man nag bon quarante-huit mille monsieur Z na ko quarante-huit mille nga nga yem mu ne ko waaw léegi fi ñu nekk noonu di xalaat bon waa ji bay waaja mooy joxu ko mooy actif jaay bi amagul jox ko ko xar mi waaye jox ko alal xaalis bi fi nekkee noonu monsieur T nekkoon seen gannaaw bi doon leen xool daal di piis monsieur X wala daal di non ñaar yëpp am ñaari côté yëpp la monsieur T ndeke moom benn moom moom monsieur X ñoo takkaloo ay palaas fu ñuy jaayee. monsieur K daal di xool monsieur Z comme que monsieur X du ko gis fi mu ni fi mu taxawee ndax ni moom dañuy jàkkaarloog client bi client bee nekk ne monsieur T di mu ngi dégg ci wax ji daal di daal daal daal di def benn bruit xaw a def benn ko quoi monsieur monsieur Z daal di xool foofu mu piis ko waaw daal di koy piis na ko waaw bàyyil mu daanu ko def ko sii léegi monsieur T ne moom monsieur X monsieur Z ne monsieur X moom finalement moom dama koy bàyyi après yu ñëw gi mu daal di euh, rand tuuti ci monsieur T ne ko waa yow nag xar mi non man xoolal quarante cinq mille laa la koy defal loolu moo xaram parce que mu ngi jaay ci jaayu mbokkam mooy fexe na daal di yàq la ne ngir moom dóor dugal bu xam <laughs> mais tamit day am ci beneen saa si ndax bay' dafa nekk moo boo xam ne day tekki côté jaay waaye jënd mooy yow amoo droit comme mooy li ma doon njëkk a wax ne xaar la mooy fii mu ne monsieur tey moom la waa ji moo mooy jaay ba léegi monsieur Z bi jënd léegi nag bi monsieur X ak muse Z daal di ñëw bay daal di am compromis. ñu ne dëppoo ci prix muy quarante-huit mille monsieur V monsieur V nekk fee ca gannaaw monsieur Z daal di piis wala def signe monsieur X ñuy jaay léegi monsieur X ne monsieur Z non yow wow daal finalement nañ ko bàyyi parce que quarante-cinq mille man du ma léegi monsieur Zedd daal bi tam dem di seeti feneen monsieur Zedd daal bi agsi na waaye man cinquante mille naa la ciy jox ay ah, quarante-cinq mille mooy loolu daa xaraam gis nga ñaari sensible lay daw kon wal bay'i xaraamu di ndax loolu lépp mooy loraate la mooy loolu bokkul ci li nga xam ne day indi affinité entre ñoo xam ne ay jullit lañu te ki ko def bu yëgee ne noonu ko def imaginer léegi ban bët la lay xoole ah, moo ma mën a dëmbali njaan yi quoi daal di may béjjëni nii sans sans sans sans sans vergogne quoi amul benn sax retenu quoi non après nag nga commencé mu am lu mu la jàppal ci xolam te yaa ko def moo tax yooyu sharia yu mel noonu saddu zaria da koo xaraamal parce que day bañ noonoo ashahna wa tabaghud bayna al muslimiina wal waaw day bañ li nga xamante ne mooy ak ak bañante waaw ak bañante waaw waaw guy dox diggante way ngëm yàlla yeeg way wommat wi alors que borom bi ne woon innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum dëgg lii képp am te lii dëgg tey dëgg mooy ne way ngëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk loolu yàlla def la léegi nag borom tegal leen ci ne leen nag fa aslihu léegi la koy jëwe ne yéen koy dox te yéen a koy wax te yéen a koy jëf yéwénal leen seen diggante mbokk yi aywa te bokkul ci yéwénal diggante mbokk quand même nga fekk sa mbokk moo xam ne day ñëw di jaay si jóge village nataalam yar ay ganaaram yu baax wala ay fasam yu muy ñëw ci marché jóge fële ca reefan ngir dem ca marché Touba Toul ba samedi muy suba <laughs> tey la vendredi ah <laughs> waaw suba la marché <laughs> kër gox yu nekk noonu ah ñoomin kaba ngir dem ca marché Touba Toul ba di fay jaay liñ jota seen ganaar yiñ jota baax kii ba baax ak wala seen fas yiñ jawra kii bi di def commerce yow nga góolu ca yoon ba quoi dajeek ñoom ci yoon bi daal di koy jënd ci ñoom wala nga ne leen bàyyi leen ma jaay leen te ba nga naan bàyyi la nga jaay leen de façon am na looy dëppook ñoom ba pare loo xam ne ñoom dinañ ne bon ñun nag lii lañ ci bëgg ko wax loolu moo biñ laajee <laughs> ne mais loolu mooy lan <laughs> ah loolu mooy lan Taawus daal di laaj <laughs> Ibn Abbas bi mu nettalee xadiis bi ne ko mais Taawus loolu mooy lan non ne Ibn Abbas sama sëriñ bi la laaj bi mu nettalee xadiis yeneen saa salaam. la tatalaqaw rukman wala bay walaa yabi wala yabi hadirun li baad Tawus di taalibe Ibn Abbas bi biñ ne na saa lii la wax bu leen capter bu leen dem di dajeeg convoi yi ñëw di jaay si te ki nga xamante ne nii bu mu jaay citadin bi bu mu jaayal paysan bi wala kaw-kaw bi bédouin bi nii na ma ko mais Tawus ne ma ne Ibn Abbas euh, waaw hadirun li baad mooy lan bu bu bu parce que dafa am ñaar mooy soit jënd ko ci moom wala mu jaayal mu ne ko bu dee da koy jaayal wala yamee bu mu jaay xaadirun aji ku teew ku dëkk ci dëkk bi li baadin ci kaw pour ab mu ne laa bu mu nekk bu mu nekk ab intermédiaire am waaw léegi bon xadis boobu buñ ci mooy xadis numéro trois ci bunt bi dinañ ci taxaw tuuti entre est mais léegi parce que simsaar bi ñëpp xam nañ ne simsaar mooy l'intermédiaire <laughs> waaw mooy ki nga xam ne mooy suye les les l'intermédiaire waaw mooy courtier rek mooy bul nekk diggante kii jënd ak kii jaay nga dox seen diggante waaw loolu la yeneen saa saram di tere fii parce que dina ñëw bu boobaa mais loolu xam nañ ne courtier en général wala simsaar l'intermédiaire kooku nan la ne waa indil ma jaayal la mooy du ko def ci sa say bëta rafet seccut ci yal naa dee mooy lan mooy daa am lu mu ci bëgg a am mooy bi ujra mu ne waa ji waa léegi baal ma jaayal la mais ñaata laa mu ne ko yow daal boo jaay bu nekk am nga ci fukk fukk xar moo jaay bu nekk wala ganaar boo jaay bu nekk dinaa la ci jox juróomi dërëm wala dañ am cinq wala yu mel noonu est-ce que boobu noonu nga xam ne bu ujra boobu lañ këri bi xayri ujra bu dee ne moom bon da koo def ñii parce que dana é parce que yi man dama gis ne bu ñu leen bàyyee ñu ñëw te marché bi quand même euh, ñoom li ñuy jaay en général ñoom xamuñ prix bi dañuy ñëw lu yomb lañuy jaay tem gars yi sax léeg-léeg dañ leen di nax quoi donc dañ leen di nax léegi man damay ñëw bay bàyyi ma jaay la yow kaw kaw bi est ce que bu boobaa loolu dañ naan ah bu boobaa nag nasiha la day dugg ci ak diinu nasiha li yoneen saa sala waxoon qul naa li man qul naa lillah wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wal mu wa li a'immatil wa ammatihim waaw waaw hadith sayyidina yusuf hadhihi al umma jarir ibn abdillah al bajali radiyallahu anhu nekk ci sahih kon est bu boobaa lool mais loolu nañ ko bàyyi bañ àgg foofu insha allahu tabaraka wa léegi ñun ñu ngi ci parce que <laughs> al li boroom xam-xam yi di wax al hukmu ah far'un an tasawwur atte bala ngaa xam dara mooy il faut de quoi s'agit-il réellement nga xam ko ba pare mooy mbir bala nga cee yëy di yàbbi xam il faut nga xam lii ça ça veut dire quoi d'abord parce que bu dee dëppoowuñ ci kàddu yi ak expression yi ñuy utiliser ak lan la ñuy wax après résultat final bi day fausse loolu moo tax ñu xaw a taxaw tuuti ci baat yi d'abord kon xaramalu ko bay'i ala bay'i mooy di jaay ci jaayum sa mbokk xaram gu mu xaram wax nañ la beneen sens bi it ci la mooy di jënd ci sa kaw njëndum mbokk sauf bu dee ne moom moo ñëw waxaale monsieur x monsieur Z waxaale ak monsieur x dem ba ci biir ne non man bàyyi naa léegi fekk abon ah mu ne waa ji yow monsieur T da nga ma bëgg kii non garaawul demal wax moom ah non bàyyi naa affaire bi quoi waaw ba mu des moom la naan illaa an ya'zana waaw aw yu radd wala bo monsieur T ne ko non man monsieur x ne man jëndatu ak ak yow baax na bàyyi naa wala moom mu delloo ne moom daal delloo da ba mu bokkatul waaw aw yu léegi. mu ne beneen ba léegi kon am na ñaata àtte tahrimu bay'il xaadiri lil baad xaraamalu citadin bi di jaayal kaw kaw bi campagnard bi benn wa talaqi rukbaan ak daje dem dabi convoi ya foofu lañ tëb da am lañ fa bëggoon wax suti ko walillahi alhamdu walla mooy rukbaan yooyu nag xam nga rukbaan danga naan plus yàlla mooy les convois de marchandises yi nga xam ne xawaafil yi nga xam ne ñoo jóge nee nga xam dañuy war a nga jëna ki ba la jóge ça ne veut pas yow kon nag il faut lii am quoi yenn saa sal yumu tere mooy ñi nga xam ne ba ñuy indi seen marchandise bi dañoo war léegi bu dee waa ji da doon dox di wommat ay xaram di ko jaay si makkar ko loo gaawul ndax musaat lañ dañuy dox déjà ñu wax yow saa yow looy wax ni non parce li ëpp li <laughs> li indi marchandise dañuy war moo mais ça veut pas dire que waa ji dox na waaye ñoom dañ doon dox non non non non saa yi non saa yi ma gis ko mu xëcc xar yi wom ma topp ci yoru yaram ac pël pël bi ma gis ko ma dajeek moom ci mbedd ci kii bi ñu ne la eh c'est la même chose la même ki ne yow léegi da koo teg ci camion parce que loolu rukbaat la loolu boobu du mën a nekk léegi bu dee daa <laughs> day dox non loolu loolu lépp wala <laughs> ganaar yi ganaar yi ci charrette la leen teg wala ay gëléem di ñëw <laughs> walla soof mi wala meew mi wala tàndar bay <laughs> looloo ci yow nga ne la non loolu du ci dara <laughs> te tamit manoo boo rukbaan pluriel lañ kon bu dee kenn la kese kon garaawul day bañ a bañ a garaaw benn kese bu doon dem di kari benn commerçant kese benn kaw kaw buy ñëw di jaay ci marché bi lool loolu lañ koo xaraamal kon gis nañ am nañ taxriimu xaraamal jaayu ki nekk si citadin bi di jaayal kaw kaw bi wa talaqqi rukbaan ak dem bi di leen kari parce que kooku en bu njëkk bi lan la mooy waa ji daa ñëw ne ko bàyyil ma jaayal la moom la Ibn Abbas ne la mooy bu nekk intermédiaire radiyallahu anhuma pour moom beneen bi nag mooy dafa dem ngir moom daal di gaaw jënd marchandise bi ci ñoom mooy talaqqi rukbaan bu dajeeg ñoom daal di koy jënd ci prix boo xam ne bu dee la bu demee ci marché bi daal di yokk prix yi loolu lay liggéey waa ji waaw bon léegi nag foofu après parce que dina am beneen ala boo xam ne bu bu sous-jacent ci biir alhamdulilah mais bu dee waa ji moom li mu ko jënde moom la ko jaaye nag nga ne ma waxaatal ma dégg man noo waa ji dafa dajeeg gaa yi waaw waaw monsieur X benn paysan la benn baykat la boo xamante ne yoraale fermam di liggéey léegi nag bu defee ba kii daanaka euh, semaine kii euh, quinzième de jour yu nekk nenam yi ganaaram yeeg yi nga xam ne mooy mooy mooy kanaaraam yi ak ñoo mën a nen masha Allah yi ay poule pondeuse lañu ñii ay kii sax kii la yoom na yu kii la fermier yi mooy euh, kii poulet fermier la waaw moom lañ naan ginaaru wolof mais ñu am solo waaw léegi nag mu higgs voilà léegi nga jël nen yooyee ak ganaaram yooyee léegi moom monsieur di ko indi man ma dajeeg moom laata muy agsi ci marché fii nga xamante ne mooy marché njaarim bi nag ndax mu ngi jóge fii ci kër ay ay ay ay ay ñoom kii la jóge ñoom baaba gaaraas waaw ma dajeeg ñoom wala ca làmbaay laata muy agsi ci marché bu làmbaay bu mag bi ma dajeeg moom daal di koy jënde fukk benn nen ñaar fukk dem ci marché bi di jaay benn nen ñaar fukk waaw léegi bu boobaa dañ koy tere parce que bu dee ne bi comme niñ koy gisee ci biir mais lan mooy lan mooy xikma lan mooy tax tax bi tax yonent bi alayhi salaam tere lii mooy citadin bi daal di góolu ci kaw kaw bi ci mbedd ma ci marché bi ngir jënd mbir yi wala ne ko baal ma jaayal la ngir boroom xam-xam en général lu bari dañ naan te boo ko xoolee bi ci gën a fës lay mooy parce day dugal lor non seulement dina lor waa ji mais surtout mar marché bi moo tax yeneen saa sax ne da'ul naasa yarzuqu Allahu ba'dahum bi ba'd waaw bàyyi leen nit ñi yàlla di wërsëgal ñenn ñi di ko jaare ci ñenn ñi waaw kon loolu eh, day day loolu noonu mais dañ naan mais fii am dàqu na fi waaw loolu amul mooy waa ji fukk la ko jëndee. jaaye ko fukk ñu ne la lool bàyyil bañ agsi ji insha allahu tabaaraka wa taala ci biir xadiis léegi kon suñu àtte yaagook léegi mais des na kon tahrimu bay'il haadiri lil baadi wa talaqi rukbaan ñaar wal bay'i ala bay'i axi ñett wal xitbati nag ala xitbati mooy <laughs> xaraam gu xaraam sa benn mbokk monsieur x di labat ab jigéen waaw bëgg koo rabata bëgg ko nakaxa bëgg ko euh, nakaxa bëgg koo denc ñëw waxtaan ak ay waajuram waxtaan ak ay njabootam ndaw si d'accord ba kii nekk ci pourparlers yooyu hein mooy mayeeguñu nag mais daanaka li ci des dara desatu ci daanaka lu dul rek ñu joxe bés wala yoo xamante ne échéance de bu mbaroo mbir mi daanaka ñoom jox nañ ko seen apport tacite nii quoi mais desagul na. léegi yow monsieur Z di jóge nee di jaay ne moom benn ibro italien la ibro italien wala moodu le français <laughs> dib moodu moodu. wala Issa le canadien ca Toronto daal di waaw ñëw ci koñ bi gis femme bi femme bi yëngal bopp bi nag <laughs> gars yi mais mais mais mais bi mu gis sànq bi ñu romb nuyu ñu léegi mais mooy kan <laughs> xam nga ay gars yi ko diw doomu kii diw koñ sàngam la ah. kaay mais kaay <laughs> na ko mais ah attention de sauf que nag diw diw diw diw ci monsieur X moo ci nere moo jéema moom lay jéema denc ah moom lay jéema takk de waaye ci loolu la ne saay na waay yow waay yow monsieur X sa waay monsieur X de de Dakar <laughs> ah wala de Thiès attention daal di dem gis bàyyiwu ak waajurul ndaw si quoi bi muy ñëw indaale lu bari ci ay dollars ak al canadien wala mi naan euro <laughs> lu léeg-léeg léeg mu ñëw bi mu ñëwee léeg sax day génn biir cent euros yeeg cinquantaine d'euros yi naan bon xam naa euh, dama ko euh, jotuma woon a wecceeku quoi lii ngeen jàpp ci rek daal ciy jënd ataaya góor gi nekk <laughs> waaw waaw ne nag ñëw na man nag aw ma caaxaan ma toog du bëgguma di traîner daal waaw seen doom ji daal laaj nay information avant <laughs> moom daal moo ma taxoon jóg waaw xam ngeen ma nag fi ma dëkk yooyu yëpp xam ngeen samay waajur ak yooyu man na xam ngeen ne damay new ma fi waaw je de Perpignan wala de. Euh, Euh, Québec euh, de Fukushima voilà voilà Nagasaki foo la neex foo muy tukki daal waaw mu bëggoon nag daal euh, def farata te bi muy def lool moo gën a tay ne xam na bu baax que ne monsieur X mu ngi ci woon bàyyi na ko waa dégg nañ sa wax dinañ la dinañ la tontu après bi demee paa bi ci seeg mère astu dama loor ma sa yaay yaay ji ñëw ah diw de moo fi jóge doomu diw jóge yaa ngi koy fàttale ko te mu te mu nekk ci tukki bi rek waaw ah waaw waaw waaw léegi la fi jóge mu ngi noonu di génn mu ngi la doon nuyu ah nee na de astu mi toog moo ko tax a jóg waaw lii nag moo ko fi bàyyi nee na daal daa bëgg lu gaaw ay gaa yi xalaat bureaucrate bi quoi wala waa ji nga xam ne magasin la yor fii di góorgóorlu monsieur X moo yow rek léegi ndax décision pas avec maire bi lan lay doon loolu suñu yoon newu ci yow rek ba nga xamee yow. moo meeli tukkikat xaw ma foo fa foo fàqe foo jóge ci réewuñu <laughs> ak si Dakar wala Thiès wala Kolda wala daal di jouer bu ñaaw bii yow rien que ba am na ku ci ba daanaka li ci def ñuy finaliser bareetul nga dem lool lool xaraam voilà wal xitbati ala xitbati xaraam bu mu xaraam nit di dribble mbokkam boo xam ne mu ngi doon rabat ab jigéen bëgg koo denc mu jaar ci ginnaawam daal di koy rabatoon ngir daal di di moom moom di def ay pour parler foofee ngir am dara alhamdulillah xaram bu yépp nag nga wax mooy à partir de bayul xaadiri li baat moom amul que waaw moo ma jox ndigal lool lool waxuñu loolu ah non boobu bokkul mooy ki ki ki ci sidaaree di jaay waaw dëgg la moo xam nga waa ji ñëw dajeeg moom kay waxtaan moom ne ko baal ma jaay la mais dina waxtaan ak moom ba mu jox ko ci ndigal waxul loolu rek boobu bokkul ci laa bi ni non taraki rubbaan tamit boobu bokkul ci ni bi am ah bi muy wax bay voilà foofu jaay ci jaayu sa mbokk wala di labat ci sa kaw labatu mbokk lurul moom mu baax bu dee mu ci moo gis waa waa ñu doxale beneen procédure nañ jël beneen image beneen <laughs> scène bu wuteeg bi mu doxale nii bi ko gars ne ah mais monsieur X ci ne de ah oui après mu ne baax na daal di gisee ak monsieur X quoi na ko monsieur X waaye na def waay waaw sa waay kañ nga ñëw ah non yi laa ñëw waaw bu waxtaan na ko man de keroog kër gi daa am benn soxna bu ma ñu romb fee ma ak suñu gars yi quoi waaw man de laaj ñu ne ma yaa ngi ma ah si si si asu waaw waaw waaw man kay si maanaa ci nekkoon mais finalement bon man daal dama dama xam naa dama koy bàyyi ko ah da nga koy bàyyi waaw non non bu da nga non man nga kii ah, man moom finalement daal affaire bi bi ma ko seetaatee bu baax gis naa ne euh, man na ma bañ a arrangé daal moo tax banaa ko waaw kay illaa di gis ni lu mu jox digal waa ji léegi nag bu la neexee nag bu boobaa yow parisien bi wala Lyon bi wala Perpignan bi wala ki nga xamante ne nii Canada nga jóge wala feneen fu la soob bu la neexee nag nga dem <laughs> voilà mais bu la joxul digal nga dem li ko doon jaar ci kaw loolu daa waaw lii la tudde bunt bi aw yurat wala waaji ñu delloo mooy waaji daa ñëw monsieur X moomu bi mu ñëwee ay parents wu astu ne ko ñun du ñu la may ñu delloo ko mooy affaire ba jeex léegi suivant <laughs> yow boo ñëwee bu kenn du la ne ah laajoo ndigalam non parce que moom delloo nañ ko mooy tamit jaaykat bi bu dee mooy lañ doon wax léegi wala jëndkat bi moo ñëw ba bàyyi keneen ñëw ji jënd koo kenn ko ne ah, ah ah yow da ngay jënd ci sa njëndum mbokk wala da ngay jaay ci sa mboo jaayam dañ naan déet affaire bi transaction ki doon jënd nee na waa jaay man noo baax na bàyyi na di dem léegi keneen jóge ne kenn du ah, ah, ah attention déet attention aw yu rant wala ñu delloo ko <laughs> bu dee ñaar yi ci wàllu euh, euh, labat gi delloo nañu wala maalum jaay mi delloo nañ ko mbiri façon bàyyi nañ kii bi mooy loolu bu boobaa nag man ngaa agsi nag dal di summi say dàll nag commencé waxtaan <laughs> ak commerçant bi wala bàyyi asu <laughs> wala ku la neex wala Elisabeth wala ki nga xamante ne nii mooy nguune <laughs> allahu taala alam kon lii mooy buntu bi nii la lii lépp imaam Nawawi da ne tahrim dafa xaram yépp waaw te mosal nañ la tuuti tax tax lan le pourquoi de ces xaramiti la waaw ndax l'islam bëggul ay mbokkoo yu yàqu ay diggante yu yàqu ndax mbiru àddina li leen boole muy borom bi leen boole ak mbokkoo diine lislaam daa gën a foor loolu lépp lépp nag loo xamante ne ni day ñëw ngir fenk daal di nëxal ndoxum nekk benn ndoxum ànd xol yi nekk benn lool l'islam day dagg loolu daal di koy arrêté waaw mu dugg ba léegi li doon wax ci buntu saddu zari'a mooy tëj buntu voie les accès yi nga xam ne ñooy mëne nit ki ci loo xamante ne day indi ak bañaante ak bañante ah léeg-léeg sax ay crime passionnel di ci am wal iyaadu billah moo tax nag dañuy yem noonu loolu islam daal di koy tere léegi bii di ñëw insha allah hadis kese la fi ndenduwul aaya moo indi hadis à part mille sept cent soixante quinze ah